ridwaanul baaqil qadiim fi qasiidatihi masaalikul jinaan fi jamci maa farraqahu daymaani radiyallahu ta'aala anhumaa wa ardaahumaa fi almuqaddima fi faslun fi tasawwuf arkaanuhu naarifu minhaa sab'a sumtan wa juu'an wa ijtinaabal bidaa'a wa tawbatan wa saaharan wa 'uzlan thumma istiqaamatan fa ni'mat xaslan wa zaada shaykhuna al-yada li thamina taqwal ilaahi zaahiran wa baatinan kon sëriñ bi radiyallahu anhu ba léegi pàcc bi mu def dog bi mu def ci introduction bi ba léegi ci mëmbëstël mi jëm ci wàllu fi tasawuf yi ci wàllu tasawuf ñu ngi woon fi nga xam ne ci lay tuddee arkaan yi nga xam ne muy keno piliers yi nga xam ne naarifu minha sab'a yu tasawuf yi nga xam ne xamees nees ci lan mu ne sab'a juróom-ñaar tàmbali woon nañ ko nag ne sumtan noppi gisoon nañ fi mu tegu ci sunna wajuan gisoon nañu ko tamit léegi nag foofu la ñemoon tey mu continuer wajtinaabal bid'a ak di teet tey sori lépp loo xam ne bid'a la ci wàllu diine waaw kantaa yi nga xam ne naan walla léegi génne nañ yu bees ay oto yu bees lu tax lan moo tax ngeen di dem Makka di aji di di di jël avion alors que yonent bi aleyhi salaam ba muy aji gëléem la jël dañ naan la déedéet yow xamoo li ngay wax yow xamoo loolu dañ naan la yow xamoo li ngay wax <laughs> waaw oto yi dañ ne waaw dañ leen la sos amul woon jamono yonent bale sa sa oto amul woon avion amul woon mais loolu taxul ñuy wax bid'a bu ñu koy wax mooy loo xam ne lu bees la lu ñu génne ci wàllu jaamu yàlla gi ndax suñu boroom moo wax yonent bi alei satu salaam ci suuratul maayida al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islaama diina ne tey waaw ci laa matale seen diine mat na ndax aja desoon waaw aj aj moo ci desoon farata yëpp yonent bi alei sat leeraloon na leen lu jiitu ginnaaw shahaada tey ni nan lañuy ñuy jullee leeraloon na ko mu ne sallu kama ra'aytumuni usalli julli leen comme ni ngeen ma gisee may julli waaye joxe zakat leeral na ko ci xadiis Seydina Anas ibn Malik radiyallahu anhu yëpp bindoon kitaabu sadaqa boobale leeral na na lañuy joxe zakat ak xadiis yi nga xam ne ñoo jëm ci yooyule di yónni su'at yi ñay dem di mobiliser bi jël yi nga xam ne yooyu dañ koy jëli waaw ñu xam zakatu dhahabi wal fidda loolu lépp jàngale na ko wal xubuub wa thimaar wal an'am lu ne bu pare ci lool koor mu xamal ñu li ñuy woore jàngal ñu ko waaw mu desoon aji makka mu def ko at mi nga xam ne ba mu ko defee ca ju fukkeelu at ma njàlbeenu juróom fukk ak benneelu at mi ci la génn àddina alayhi salaatu wassalaam kon mu ne tey laa leen matal seen diine mat na sëkk léegi moo tax mu doon wax li ya'khudhu anni manasikakum jël leen ci man ni nga xam ne noon ngeen di aje waaw ndax laa ah fa la'alli laa ahujju ba'da aami hada ndax amaana di leen tàgge boppam moom alayhi amaana ginnaaw sama aj gii du ma ajaat kon nag xool leen bu baax li may def te takk ko da di ko doxe kon al yawma akmaltu diinakum tey laa matal seen diine mat na sëkk wa atmamtu ma mottali aleykum ni'mati sama xéewal yi nga xamante ne nii moom laa leen bëggaloon man borom bi tabaaraka wa ta'ala wa raditu lakum al islaama diina te gërëmal naa leen man seen boroom al islaam al islaam soobu waay tëralin mode de waaw moo tax mu ne woon fa man yabtaghi ghayra al islaami di ghayra al islaami diinan falaa yuqbala waaw képp ku fi sàkku leneen lu dul lislaam nga bëgg koo jàppee xayral islaami diina ne ko fi dégg ni dege ne da utug leer feneen kooku boroom bi nee na kenn du la kenn du la nangul waaw kenn du ko nangul yàlla tere ñu koy nangul waajoo jële kon nag mbir maa ngi noonu le comme que nag affaire bi noonu la deme hein mooy lu fi waay defati ci wàllu diine lu wuteeg njàngaleem yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak cosaani diine yi mu fi teg loo xam ne yow danga koy def amul benn cosaan ci alxuraan ak sunna amul dara lu ko takk ci alquran sunna wala mu nekk loo xam ne jëf ja nga xam ne noo nee la ko yonent mi alayhi salaam doon defe yow de toute façon loolu nga indi mooy bida waaw waxoon naa la ci benn waaw moo tax Mawlaana Ibn fi ñëwee benn waay ant mooy tisbaar ak tàkkusaan quoi <laughs> hein la doon la doon la doon def la doon def euh, comme buñ ju bu ñuy noddu fajar ah as-salaatu xayrun min an-nawm yu mel noonu la doon def quoi ci tisbaar ak tàkkusaan sawaay ne ko bida euh, mawlaana ibnu umar radiyallahu taala anhu ne waa ji génn leen ko uxruj binaa fa inna hadhihi bid'a waaw uxruj binaa génnal fii waaw waaw mooy xam nga taswib mooy ngay ngay répété di répété waat di répété waat di répété loolu doon def waaw mu ne ko sawaay génnal fi jóge fi yow lii ngay def binaa la waxoon naa la mooy gaa yi li ñuy def rek ña ma gisoon benn jàkk fii ci ci ci ci fii ci Sénégal waaw nga xam ne balaa gaa yi jóg di julli di bu waree iqaam dañuy jóg naa laa ilaha illa allah wala allahu akbar am na buñ ciy wax laa ilaha illa allah loolu la ñuy jóge ba taxaw ba waa ba noppi ñoom ñépp ñépp taxaw bañ defar sàppe bi gaa yi door iqaam loolu bid'a la voilà yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon na def jaamu yàlla boobu masu koo defe noonu waaw waxoon naa la seytaane ci lëmasu naan gaa yi laa ilaaha illallaah lu baax la kon def leen déedéet waaw ne da ngay noddu tàmbale ne dangay ngay muslu ci seytaane astaghfirullaha astaghfirullaha min kulli dhanbin yooyu yépp bid'a waaw kon nag yooyu noonu mu ne kon bokk na ci ponk yi wajitinaabal bid'a da ngay teet tey mooy tandu ko lépp luy bid'a ci diine ji danga koy sori lépp loo xam ne du njàngalem yonent bi sallallahu alayhi wasallam du lum fi bàyyi du loo xamante ne man nga ko delloo ci alquran ak sunna loolu moom bidaa la ci wàllu diine waaw ak ku ko man di def ku ko man di def ba ko te yow nga jàpp ci li fi yonent bare saa sam jàngale ak loo xam ne mën naa dellu ci njàngale jeex na ku la ci mere na la mere ku la ci ne yaa soof na la wax yaa soof garaawul loolu yàgg na am yonent bi lii nag fan la tegu ci sunna lii nga xam ne daa bokk ci keno yi ginnaaw noppi xiif ñetteel bi moytale ko teet bidaa ndax yonent bi alei saatu salaam moo wax ci xadis bu siiw bi ah bi nga xamante ne nii mooy xadisu seydina al irbaad ibn saariya radiyallahu taala anhu wa arda benn ndongo la woon ci saxaaba ci yonent bi <coughs> salawatullahi wasalaamuhu alayhi comme ni nga xamante ne noonee la ko al imaam Abu Dawud ak sëriñam imaamu Ahmad ak imaamu Tirmidhi ak imaamu Ibn Maaja ak al-Qazwini rahmatullah alayhim daal di soloowee mooy xadiisam bu gudd boobale moom al imaam al sayyidina Irbaad ibn salaam daf leen jiite benn bés mu daal di dégmal ci ñoom bi mu leen jiite ba pare daal di leen waar waaraate wu boo xamante ni keroog bët ah génn rongoñ ya génn nañ de seen xol yu daal di ciy tiit waaw ba am kenn benn aji wax ci ñoom saxaaba yi radiyallahu anhum ne ah yow ndawul yàlla li de sa waaraate wii de day mel ni kuy waaraate wa kuy tàggatoo de ay waaye lan nga ñuy dénk mu ne maa ngi leen di dénk ragal yàlla uusikum bi taqwallah wa sam'i wa ta'a wa in abdan habashiyya maa ngi leen di dégg ragal yàlla di topp li nga xam ne ndigal yi tey sori tere yi te yàlla tax wa sam'i ak di dégg nangoo dégg ndigal wa taatay topp ñi nga xam ne ñoom la borom bi boole gi yéen def leen ay njiit wa in abdan habashiya même bu dee yàlla bokk na ci natt yu leen teg koo xam ne waruloo leen woon a jiite même bu dee jaam la sax boo xamante nii Éthiopie la jóge mu jiite leen kooku na ngeen ko topp mu ngi mel ni tey nga ne waa France yéen dégg leen topp leen même bu dee am migrant boo xam ne keroog la jóge ci gaal yi nekku clandestin moo leen jiite waaw bu dee le moom nee ko rek fii mu ne voilà euh, euh, topp waaw même bu dee nee benn walla iyaazu ñuy wax ñag yi te ñaaw la waruñ leen koo wax ñoo jógee ne jiite la benn congolais moo la waaw gis nga sénégalais bi loolu duñ koy ñàkk a nangoo waaye yow. waaye yow xanaa boobu ñun loolu mooy wane ne kon non mu ne même loolu bu amee te lii nag mu yox mu ëpp solo yi ma fi jox exemple yii yépp pour ngeen di rek mu woyof agsi ci xel yi la kon mu ne dégg ak topp même bu dee la jiite abdan ki leen jiite abdan habashiya te képp ku dund ci yéen <laughs> fa sa yara ixtilaafan kathiira dina gis ay wute yu baree baree bari sama gannaaw moom man alayhi salaatu wassalaam kon nag maa ngi leen di dénk da ngeen a bëgg ma dénk leen samay saxaaba dénk leen yéen sama xeet ah kon nag radiyallahu anhum fa aleykum bi sunnati maa ngi leen di dénk sama sunna muy sama tëralin sama doxalin li nga xam ne moom la ma borom bi suuf moom la ma teg wa sunnati al-xulafaa'i al-mahdiyyiin ar-raashidiin ak sunnaay tëralinu ñi nga xam ne ñoo mooy wuutu sama ginnaaw nga xam ne dañ leen a gindi borom booy leen gindi ar-raashidiin te ñoo ñi nga xam ne ñoo dañoo jub tegu ci jub gi leen borom bi teg tamassaku biha mooy leen ci wa addu alayha bin nawaajid na ngeen kon matteeg seen bëñ ya ca biir waaw ca biir bëñ yi kanam de ndax yooyu bu yuy bis muy wan ya ca biir na ngeen ko ŋànke noon sama sunna ak sunnaay xulafaa ar-raashidun radiyallahu anhum léegi ndax fa inna mu ne wa iyaakum maa ngi leen di ginnaaw bi ma leen diggalee li ngeen di li nga xam ne moom laa ne ngeen téye ci ngeen mooy ci am na nag lu ma leen bàyyiloo wa iyaakum maa ngi leen di tere de di leen soriloo wa muhdathatul umur ay maa ngi leen di soriloo yi nga xamante ne nii dañ koy sos ci mbiru diine waaw ci wàllu diine liñ ciy la lim fi indi moom yonent mi alayhi salaatu salaam ah, maa ngi leen koy moytandu ko ndax fa inna kulla muhdathatin bid'a ndax lépp lu ñu sos ci wàllu diine rek loolu bid'a la waxuñu bid'a bi nga xam ne lugawiya la nga xam ne làkk la mooy bi ñu la waxoon ci oto beek walla brosse yi ñu génneeg pata pat pat dentifrice waxuñu loolu yooyu moom bid'a shar'iyya lughawiyya yaak yooyu ak yi ci wàll yooyu waxuñu ko walla defari taleeg yooyu yëpp da yooyu waxuñu waaye ci wàllu diine na la ñuy jaamoo yàlla lan mooy tax ñu gën jege suñu boroom lan lañ koy jaamoo jàpp ne lii war nañ ci fay man nañ ci am ngërëmoo ak yooyu da ngeen xam ne fa kulla muhdathatin lépp lees fi sos rek ci wàllu diine bid'a bid'a la